kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di indi kon hadith bi ci tegu muy hadith numéro 745 mu ne wa an Abdillahi ibn Busr radiyallahu anhuma annahu qaala kaana linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qas'atun yuqaalu laha al-gharraa yahmiluhaa arba'atu rijaal فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما walam yaj'alnii jabbaaran aniidan summa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kuluu min hawaalayhaa wada'uu firwatahaa yubaarak fiihaa rawaahu abuu daawuud rahimahullahu ta'aalaa bi isnaadin jayyid firwatuhaa a'laahaa bi kasri daali wa dammiha kon al imaamu al xaafizu an mu indi xadis bu mujj waxoon naa la buntu yi ay xadis yu gàtt indi mooy ber ñaari xadis yu gudd quoi du yu gudd mooy du xadis yu bari. kon ginnaaw xadis Sayyidina Ibnu Abbaas bi 744 al barakatu tanzilu wasatu taam léegi mu indi xadis bi mu ne waan Abdullah ibn Busr mu ngi jëlee Abdullah ibn Busr ah. ibnu Busr da Abdallah di doomi Busr Busr eh, eh, radiyallahu taala moom radiyallahu taala anhu la yi def mais maa ne radiyallahu anhuma parce que bàyyam saxaaba la <laughs> moom eh, moom saxaaba bu ndaw la comme li borom taqribu tahdhib wax na saxaabiyun saghir saxaaba la boo xamante ne nii bu ndawe la waaye baayam saxaaba la woon ah muy Busru Abdallah ibn Busru ibn Abi Busru al-Mazini rahimahullah radiyallahu anhuma parce que après dina indi hadis boo xam bon imaam indiwu ko indiwu ko mooy baayam bi mu invité yonent bi alayhi salaam bon baayam ak yaayam ko nee na yonent salaam di ñëw ma daw kay daw <laughs> ma daw wax ko sama baay ne ko yonent saa salaam agsi na de sama baay génn kay dabu yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> Ah, waaw allahu akbar ah, waaw moom la moo imam ahmad mu ne sama baay ba'athani abi ila rasulillah abdallah ibn mu ne sama baay moo ma yebal ci yonent bi alayhi salaam ad'uhu ila ta'amin fa jaa ma'i nee na ma koy woo ngir ñu invité ko ci benn benn benn li nga xamante ne mooy benn benn plat benn euh, ñam buñ ko invité woon sama baay invité woon fa jaa ma'i yonent bi alayhi salaam dafa woyofoon nekkul woon ku rëy wala wal iyaazu billah waaw xale bi ñëw woo ko ne ko ah sama baay de moo la woo moo la invité ci ñam nee na yonent salaam jóg ànd ak man ñuy dem <laughs> nee na falam ma danawtu minal manzili asra'tu fa a'lamtu abawayya bi may bi ñuy jege kër gi rek ma jiitu yonent saa salaam rek gaaw daal di koy yëgal sama ñaari baay boo yi muy nda baayam ak ndayam fa xarajaa ñoom ñaar ñu génn <laughs> fatalaqqa ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam baay jeeg baayam di busru ak yaayam yépp ñu génn nag di da di di di gàttandu bi alayhi salaam wa rahaba bihi ñu ne ko marhaban ah yonent saa saw ak sala dalal ak jàmm waaw <laughs> waaw biñ ñëwee ñu tegal ko plat bi léegi bon ñu tegal ko bi mu ñëwee dañ ko njëkk tegal ñaaru tàndarma ak yooyu quoi après nag suñu euh, nee na sama baay ne sama yaay haati ta'amak waaw na ko indi indi indi indi indi ñam bi na ñëw na agsi na agsi <laughs> waaw mu indi mbir mi nag après ñu teg ko ci kanam yonent bi saa saam yonent bi saa saam naan xulu bismillah waaw jël leen waaw mooy dee leen lekk tey tudd turu yàlla min hawalayha lekk leen nag ci wàll yi waaw wa zaru zirwataha te ngeen bàyyi ci kaw gi mooy asna asna li mooy euh, comme sanaamul ba- ba'ir eh, la ca kaw la ca kaw fa innal baraka loolu mooy ci digg bi bu leen ko ñëw nekk toog ni <laughs> fa innal barakata fiiha ndax barke bi foofu fee na ko borom bi def waaw léegi moom lañ la doon wax keroog naan dafa bokk ci ay teggin nit ki buñ ko invité mu lekk ba pare mu ñaanal ña nga xam ne ñoo ko invité fa la doon wax ne fa akala rasulullah sallallahu alayhi akal naa ma yonent bay saa saam lekk gis nga ñu lekk ànd ak moom wa fadala minha fadla après nag mu des thumma qaala rasulullah nee na yonent bi alayhi salaam ne allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik Abdullah wa barik alayhim wa wassi alayhim fi arzaqihim yeneen turay saa saam ne allahumma eh, am na riwaay boo xam ne sama baay moo ne ko ah yeneen turay saa saam bi mu ñëwee nag di waaj a dem mu ne ko ah ñaanal ñu nag yeneen turay saa saam ñaanal ma <laughs> ñaanal ñu ñun yeneen turay saa saam ne allahumma ighfir lahum ah waaye sama borom yal na nga leen jéggal waa kër gi <laughs> yal na nga jéggal waa kër busru <laughs> waaw warhamhum yal na nga leen yërëm wa barik alayhim yal na nga barkeel fi arzaqihim ci seen wërsëg wallahi Allahu akbar <laughs> ñii ñoom to teb bi nañu lu raw <laughs> aw wow ya <laughs> léegi loolu lu ama am solala léegi nag ah moo tax ibn Busr moom saxaaba di doomu saxaaba kon gis nga ibn Busr ibn Abi Busr Abu Safwan ñii ne Abu Busr ñii Abu Safwan al-Mazini bokkoon ci ñoom nekkoon Hims la ne nekkoon ca Sham eh, ta'ala anhuma annahu neena kaana linnabi kaana ñeeloon na linnabi nekkoon na linnabi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa benn ndab mais ndab lu gànna ah paay suñu ndab yenn ndab yu ndaw yi ah nga xam ne bu ci ñetti nit wëree mu jeex mu fe non ngàndum mbool la <laughs> non ah, léeg-léeg nga dem ci restaurant yoo xam ne ñu tegal la bool yoo xam ne moo moo loolu mooy ñi nga xam ne dañu bëgg a lekk en booloo ngàndum bool arab yi nag ñoom daa mel ni man lool ci ñoom laa ko gise quoi gandum bool boo xam ne euh, Médina gars yi bañ kiiwee benn bool boo xam ne noonu bu mu gisee mooy bool lañ koy wooy quoi mais en bois la woon <laughs> affaire bu rëy rëy rëy rëy la nga xam ne yéen ñu bari <laughs> mel ni façon gaal lay niru ñama <laughs> comme jaaru pirogue mais pas du toll noonu quoi non loo xam ne mooy mooy ci ni ni mu mel noonu quoi xaw a xóot tuuti après dañ koy mën a teg ci taabal doo xam ne jaar ñu bari man koo wër nag <laughs> en tout cas xasxatul benn dab benn plat la yonent saa salaam daa amoon benn paa boo xam ne bu rëy la woon gàndum bool la woon ab booli waaw bu rëy yuqaalu la xal xarraa waaw booli boobee nag amoon na tur xam nga yonent bi saa saaf affaire am yëpp da ko dafa amoon tur ah waaw léppam dafa amoon tur gis nga gëléemam yi gëléem yi ñoom ñëpp du gisoon nañ fi euh, ba tu gisoon li mu borom xal wax <laughs> waaw <laughs> radiyallahu anhu xaswaa <laughs> ak yooyu est-ce que ak adoba ak yooyu benn lañu mooy da am ay tur moom ah, mbiram yi da am ay tur ah. jaasee ni gisoon nañ zul malaay bu tax gisoon nañ zul faqaar saway jaaseem jooju nga xamante ne nii eh, keroog Uhud moom la biñ jógee ci xare bi moom la ne bi ñibbisee jox sayyidatu Fatima radiyallahu naa ne ko ne ko ne ko mu nettoyé ko Seydina Ali tamit ne ko nettoyel ma sama jaasi ji ndax tay <laughs> liggéey na fenn liggéey bu kii mu ne ko ma ne Seydou yeneen saa salaam ne ko nga ne la <laughs> mu ne ko Seydou naa as ne non sama jaasi ji ne soit ma man itam boo nettoyé jaasi yeneen saa salaam nettoyé la sama bopp parce que tey <laughs> laqad ablal ma tey moom fuu mooy daal ci waxu wolof fu ma ko woo wuyu na ma. mu ne ko yeneen saa salaam ne ko bu dee ne tey góorgóorlu nga ci xare bi xamal ne alxaadis ibnu simma ak ak kii lu tudd euh, euh, kii kii kii euh, alxaaris ibn Simma ak keneen ki Abu Dujaana faqad afla al-yawma boole ci Abu Dujaana ak alxaaris ibn Simma nga ne lan <laughs> ah, Ali ñoom itam def nañ lu lu lu lu rëy say ci waaw <laughs> waaw <laughs> kii si yeneen saa salaam <laughs> non saaba bi non da leen a fonkoon masha Allah waaw Ali ne man sama jaasi ji tey faqad afla al-yawma tey ko la in kunta qad aflayta al-yawma faqad afla al-Harith ibn Simma wal Harith Simma boole leen ci wax ji kon kon loo mooy zul faqaar voilà te moom la gisoon géntam nga ko Uhud waaw bi nga xam ne moom la gis ne wa anna zay wa anna euh, sayfi zal faqaari qad ful waaw këne sama ma gis ci gént gi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam këne sama jaasi ji di zul faqaar dafa am ab damm-damm quoi waaw léegi <laughs> ma ñu ne ko loo ko kii mu ne dafa gis ne benn euh, kii quoi ku màgg ci sama waa kër euh, la ñuy faat waaw waaye beneen bi mu ne damay gis ne benn damm lay nekk seen biir quoi mooy xare bi naru euh, la demee ni badar quoi <laughs> léegi kon mooy loolu liñ ci bëggoon wax yenent bay saa saam kii ba mi da doon tur voilà da leen doon jox ay tur moo tax ndab lii nii bool bi daa amoon tur bool bi <laughs> nu mu tudd <laughs> xasaatun yenent bay saa saam amoon na bool de bu booli bu mag <laughs> yuqaalu la alxarra waaw alxarra lañ ko doon wax de waaw léegi bon alxarra nag xam nga mooy lu ne pell moo tax fas wi fas wi pell gi booy fas woo xam ne ngélému ngélému xam nga ngélému ngélému mooy fas la woo xam ne daa ñuul kukk mais ci euh, liñ naan liñ naan jëbi jëbi jëbi diggante bët yi jëbi noonu daal lu weex am lu weex tànk yi tamit am na wax ne tànk yi day weex waaw mais loolu mooy ndilim xarraa nag féminin la mooy féminin axar axar mooy bu góor mooy bu ne pell bu dee jigéen xarraa moo tax loolu euh, pour entre parenthèses euh, li kii doon wax euh, ka ka Seydil Hadji Malick voilà waaw loolu ab entre parenthèses la la wax waaw hein Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu bi mu naan euh, nan la ko wax woon voilà mooy ci kii euh, euh, li tax affaire bi ñëw taysir voilà taysir <laughs> wa alihi wa sahbihi nga ci version yu bari ñi ko bind audition yi dañ naan al gharra yi wa tabi'ina thumma lawliya ya rabbana ya malikal kawnayni qina ilahi sharrafid daraini amatana allahu ala diini nabi wa hubbi shaykhina al imam at-tayyib amina amina istajib du'aana wala tukhayyib sayyidi raja'ana arjul amaana yawma la amaana illa liman amanahu mawlana voilà kooku laa soxla mooy ci kaw wa alihi wa sahbihi al-gharra'i kii këyit yu bari loolu lañ bind édition yu bari mais loolu juumte la Seydil Haaji Maalik alayhi ridwaanul maaliki sori nag def erreur bu toll noonu parce que xarra féminin la góor bi mooy al agar al agar mooy ku ne tell waaw inna ummati yud'awna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari as-su' min min athari al-wudu' aw min athari al-wudu' hadith sayna Abu Hurayra nekk sahih yi yonent bi saa saam yu taw na benn bi yu taw na inn ummati yu taw na benn bi yu daaw na yonent saa saam ne samay ñoon samay ah, eh, samay eh, xeet sama waa xeet ñoom yu daaw na dañ leen di woo yawmal qiyaamati bisu pénc taxawaay boobu wala dañ leen di dekkil indi leen. xurran ñu pell muhajjalin waaw pell ci seen wàll yi nga xam ne min atharil wudu mooy jeexital fépp fu ñu doon jàpp di ko raxas bu yowmal qiyaamee bu ñu dekkee day leer nañ te yowmal qiyaam amul leer ah waaw lu dul ko yàlla may leer fépp lëndëm waaw moo tax naafiq ya doon wax yawma yaqulu al-munaafiqiina wa yawma yaqulu al-munaafiquuna wal-munaafiqaatu lilladhiina aamanuu unzurunaa naqtabis min nuurikum qiila irji'uu waraa'akum faltamisuu nuuran faduriba baynahum bisuurin ba ni jeexi ca suuratul hadiid bés bi nga xam ne naafiq yu góor yi ak yu jigéen yi dañuy wax way ngëm yàlla yi xaar leen ñu waay waay xaar leen ñu wala xool leen ñu xaar leen ñu ñu ñëw bu ko defee seen leer gi ngeen yor ñu man cee niitu ñu ne leen fii amul irji'u waraakum dellu leen seen gannaaw mooy dim demaat leen addina faltamisu ngeen lambatu fa ut fa nuura leer ndax ku amul woon leer fii ci addina def fi lu lay may leer ëllëg doo ñëw ba yawmal qiyaam dafa am leer laa leer hunaaka laka doo fa am leer lu dul loo lëgëyoon lu lay may leer waaw foofu kon suñu borom ne yonent way saa saam ne ay ñoñam ay ay xeetam dañ leen di woo ghurran muhajjalin ñu pell daal di nekk ñoo xamante ne nii dañuy pell ci jeexitalu njàpp yi fépp fu ñuy ñu doon raxas bu ñuy jàpp day leer nañ waaw loolu muy ngëneel bu ñu am ci yeneen xeet ndax yeneen xeet yi dañ doon jàpp ah Ibrahim alayhi salaatu wassalaam nettali ba la Sayyidatu Saara ba mu jaaree ca kàccooru buuru kàccooru égyptien ba foofu wane na ne dafa waaye naka noonu. Euh, euh, kii euh, nu mu tudd gisoon nañ xarit boobu ju Juray ar-Rahib mi yaayam doon woo naan ah waaw mooy prêtre boobu jaamukatu yàlla boobu bokk naan yonent yonent lay saa saa yaayam di ko mu naan ah rabbi ummi wa salaati sama yaayam may woo ak sama julli ji nu may def boobu dafa jàppoon voilà jàppoon na mooy bi mu bi bi bi ko waaji du tuumaal ndaw si ne ëmb pare ne moom la <laughs> waaw mu jàpp ñaan yàlla kii euh, doom ji xale bi wax ne mukk du wew <laughs> mu ngi noonu te gaa yi jotoon nañu yàq fa nga xam ne fa la doon jaamu yàlla lool gisoon nañ ko ci njàlbeenu li li Riyad bi xadiis bu Juray ji moomalee di arrahibu léegi liñ bëggoon a wax foofu mooy yonent way saasaam na ne ay ñoño ay xeetam dañ leen di dekkil xurran xurr al axar mooy góor al xarra mooy jigéen mooy féminin Seydi El Hadji Malick nag alayhi Maliki ëppante naag di def faute grammaticale yu toll noonu non <laughs> nan wa alihi wa sahbihi xarraay waxul loolu dane wa alihi di julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw yonent na yàlla di julli di sëlmal ala alladhi bushira bit tasnimi wa garra i la gaa yi bind kii yu bari boo gisee kii yu euh, lu naa may fàtte tur bi Taysiir voilà ñu <laughs> distribuer Tayasiir yi si <laughs> am saar bi wax <laughs> distribuer Tayasiir yi mooy pluriel yaru Taysiir ku nekk gis boo mayul ba nga ci boo mayul loolu lañ ci def wa alihi wa sahbihi al-gharra'i mais loolu erreur grammaticale boo xamante ne nii Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Maliki dama ne kooku def waaye sutante nag def erreur photo euh, euh, euh, débutant yooyu non <laughs> ma ne maam Maodo radiyallahu anhu wute nag waaye yow sorante nag di def photo débutant way <laughs> way alxaraa féminin la wa alihi yàlla na ngay julli day sëlmal ci ñoñu yonent bi alayhi salaam ñi nga xam ne ñoo jeng jëm ci moom alam wasax bi ak saxaabaam ya nga xam ne alxarraay du alxarraay parce que xarraay féminin xam nga lu mu ci wax alxurraay la alxurraay ndax saxaaba yonent lay saasaam ñi ci gën a mag lañ xamoon saaxib mooy alxurraa jàngkatu alxuraan yu mag yi da boo fàttale ko bon xaw ma sax nu may fàttale ko hadiisu Seydina Anas ibn Malik bi muy nettali li nga xamante ne nii mooy Euh, bay mooy nijaayam ci waxoon nañ la waa kër yaay Seydina Anas waxoon nañ la seen seen tur de fii mu ne nag fay waxal Ummu Sulaym bint Milhan seeram nu tuddoon ak ah, ummu tamit la am ummu ummu Haram bint Milhan nijaayu Seydina Anas xam nga yaayu Anas mooy Ummu Sulaym rakkam bu jigéen tudd Ummu Haram bint Milhan seen frère tudd Haram ibn Milhan Haram moo doon nijaayu Seyna Anas bokkoon na ci qurra yu mag yooyu nga xam ne waa Bi'ru Ma'una kaccoor yu mag ya waaw waaw ñoom ñoom lañu faatoon bañ demee ñu am embuscade leen rey leen rey bu ñax qurra yooyu jàngkatu alquran yooyu yu mag yooyu sahaaba yonent bay sa sab yonent bay sa sab daan soixante-dix ngir ñu dem woowaa Najd te yonent bay saa loolu nekkuloon xalaatam waaye nag dafa am koo xam ne moo ko ci moo ko ko xelal yonent bay saa ne ah man de lii nga ma xelal wóoluwuma gaa yooyu ah waa ji wax ko yonent bay saa saam tamit yónni ñu ñu ci ci crème saxaaba yi ñu gën a ci saxaaba yi bi qurra yoo yële doo nijaayu Seyna Anas boobu de Haraam ibn Milhaan wax nañ la ko fan yële radiyallahu anhum biñ demee ba bañ jam moo ne woon fuztu ba muy waaj a faatu addi génn àddina biñ ko jamee mu ne fuztu wa rabbil Kaaba taxanaa wat naa ko ci borom Kaaba gi noonu la génn àddina Allah ñooñu ñooy al-qurra te sahaaba yi dañ leen xam woon lool yu mag yi di toppatoo al-Qur'aan waaw ñooñu la Seydil wax waaye waxul al-Gharraab mukk ndax alxarra c'est féminin mooy kenn jigéen boo xamante ne dafa pel xarra lañ koy wax bu dee góor axar <laughs> kon wa alihi wa sahbihi alxarra wa tabi'ina thumma al-awliya yaa rabbana yaa malikal kawnayni qinaa ilaahi sharrafi daarayni amaatana allahu ala diini nabi wa hubbi shaykhina al imaami tayyibi amiina amiina stajib du'aana wala tuxayyib sayyidi rajaana arjul amaana yawma la amaana illaa liman amanahu mawlana loolu la kon wa alihi wa sahbihi qurra'i jàngkatu alquran yu majj kon al aghar mooy masculin al gharra mooy féminin waaw fii moo tax buñ bu ne ka ka ha kaana lin nabi yonent may sa sam kat amoon na xasaatum ak booli am ndax bu mag yuqaalu lahal gharra voilà parce que xasaatun gis nga féminin boo xam ne gharraun lañ ko doon wax al gharra u voilà mooy féminin <laughs> kon nag mu ngi noonee <laughs> boo xam ne mooy pell bon léegi nag pourquoi ce pell là <laughs> hein pourquoi ce pell la loolu bo boroom xam-xam yi nag am na ay wax yu ñu ci wax mais lan moo taxoon ñu tudde ko loolu al imaam Ibnul Munzir nee na parce al al al euh, nee na parce que kii dafa weexoon waaw ak la ci doon nekk graisse yaag yooyu ñu ci doon def ak lekk ya ah ak tamit wala boo soow yañ kay def ni mu weexoon moo tax ñu tuddee ko noonu am ñeneen ñu ne non parce que lu mag li ci yonent bari saa saam ko ma soon a génn rek mooy <laughs> tey la képp koo xam ne jege nga mayeen tey nga bëgg <laughs> li nafasati ma fiha ndax eh, am solo la nga xam ne mooy ne ca ndab la moom la yonent bari saa saam bi génne <laughs> ak tamit am ñu ne moom mooy lu bari li ciy nekk ak ni muy yaatoo bari ba ñu bari daal di ciy xaj <laughs> waaw <laughs> ah, waaw kon nag mu ngi noonee kon ndab loolee mu ne yaxmiluha arbaatu rijaal ndab li dafa màgg te rëy ba buñ koy indi ñeenti nit ñoo koy jàppoo <laughs> xam nga day jural ndab li ma la woon léegi ne moom lañ gisoon Medina xanaa saa kii am du lu saa at wa saa ndab lool mel ni mel ni demi mel ni gaaw bu ndaw. <laughs> waxoon naa nag mais dañ koy teg ci taabal mais pas comme gaal ni muy xóoteeg yooyu mais mu ndand la waaw <laughs> ndam li buy ñëw <laughs> moom ah moo tax am na foo xam ne ne dafa amoon benn am na sax benn cin ci waa imaam Ahmad boo xam ne dafa amoon na benn cin boo xam ne dafa amoon ñeenti wàll boo xam noonu la ko gaa yi di téye fu nekk ci wàll yi kon nag ndab li daal mu ñëw ñu andi ko mooy boo xam ne. ñeenti nit ñoo koy yenu di ko ëndi falamma adhaw bi nga xam ne ci la ñu julli salaatu duha bii nag tekkiwul euh, comme naafila duha boobu rek mooy biñ jullee euh, julli tàkku tisbaar tisbaar voilà loolu lay wax nii moom la naan falamma adhaw wa sajadu duha ñu julli duha mooy lan mooy julli matinée gi la ci bëgg a wax mooy bi nga xam ne moom ngay njëkk a julli mooy li nga xam ne mooy tisbaar biñ jullee tisbaar ba pare utiya bi tilkal qasa aw <laughs> ñu daal di indi nag li nga xamante ne mooy cin loolee wala bool boobee bu màgg boobee waaw <laughs> waaw <laughs> bi ñu ko indee teg waaw ah, parce que euh, euh, euh, falamma adhaw bi wa sajadu duha ñu sudóob duha am nañu ñoo am nañ ne mooy bu bu julee yoor yoor bi quoi mais duha bi insha allahu taala li mu ciy wax mooy julli tàkkusaan non tisbaar voilà comme que da koo jege sorwul duha après duha la ba zawal am bi ñu indee ñu ñu ñu ñu ñu ñu lekk ba pare ñu ñu julli ba pare ci lañ indi nag affaire bi waaw ñu daal di indi nag ndab loolee waaw wala ma adhaw wa sajud duha utiya bi tilkal qasa ñu indi ndab li yaani mu ngi ci jublu waqat surida fiha def nañ ci sarid mooy sarid jiñ la doon wax waaw mooy am soos la ab zoos waaw am ñeex la mooy boo xamante ne nii ñeex ma day bari mu amaale ay ndogu yàpp wa pare ñu daal di jël ay mburu daal di ko ciy daggaate nag waaw def ko ci muy poñ sa joo xamante ne poñ sa mburu mi ci soos bi nga xam ne neex na te am na ndawal ay dog yàpp waaw léegi nag bi nga xam ne noonu lañ def fal taffu alayha yeneen ci waay saa saab ak saxaaba yam nekkoon ñu wër ndab li nag non ñu war a xéew ma sha Allah falamma kasuru léegi nag nit ñi di ñëw waaw mooy nit ñi dañoo teg ndab li yeneen saa salaam mooy <laughs> ak yeneen ak ñeneen ñuy ñëw affaire bi biñ commencé nag di bari ci bool bi rek jasa rasulullah yeneen ci waay saa salaam pour may ñeneen ñi place. allahu akbar pour may ñeneen yi ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñu mën a fekkee ci bool bi rek mu sukk <laughs> mu jël ñaari óomam rek teg ci suuf mooy sukk ñaari óomam ci suuf ba pare xaw leen a puusale ngir euh, euh, nit ñi gaa yi mën a am place <laughs> léegi bi mu loon fekk benn kaw kaw mu ngi woon ci mbooloo bi quoi tiimoon bool bi moom tamit mu seetlu leen saa saa mu ne mais ma xaaral yéen jël sax mooy toogin bii. mooy dafa jàpp ne boo yonent bay saa salaam façon bii quand même yonent bay saa salaam war na dépasser di toogi nii quoi kii nañ ne boo xawee nekk yenn kilifa yi wala yooyu am na yenn façon toogin yoo xam ne doo ko toogee ndax jàpp nañ ne bon ñu jàpp ne bon ñooñu seen baa classe ki euh, euh, ñoom daal màgguñu ci société bi ñoom mën nañoo toogee noonu waaye quant euh, kilifa yi rawatina nag yonent bay saa salaam mais nan la mën a toogee nii loolu lan mooy moo tax sa kaw boobu ne mais <laughs> mais lan mooy toogee mooy mooy boo jëlee sukk sa sa bëti oom genou yi la teg ci suuf waaw tooge noonu waaw samp genou yi waaw léegi nag kaw kaw bi ne mais maa ngi nii sax mais lan mooy toogin bi. qaala yonent bay qaala rasulullah yonent saa salaam daal di koy tontu ne inna allaha ja'alani abdan karima ne inna allaha borom bi tabaaraka wa taala ja'alani daf maa def abdan ma nekk jaam kariman bu tedd mooy jaam la ma def waaye li may nekk nekk jaam du jaam bu suufe bu doyadi de jaam bu tedd la ma yàlla def <laughs> mooy sama toogin bi tooginu jaam nga yow jàpp nga ne mooy comme si naan kaw kaw bi jàpp nga ne am na fooy tollu waru nit warul tooge nii man nag jaam laa waaw lu ma man di man di man di jaam la ma yàlla def waaye kariman bu tedd waaw mooy sama toogin bii tooginu jaam la yooyu jaam bu tedd wala mi nii te sama borom defuma jabbaaran ma nekk koo xam ne damay réy réylu ani dam kuy féttéerlu di bañ dëgg waaw suma xaala <laughs> Allahu akbar ginnaaw bi yeneen tooy saa saam ne nit ñi nag kulu min hawaalayha suñu ndab lii ñu tiim waaye ak ndab yépp yu ngeen mës a tiim ba yow mu diin kulu dee leen lekk min hawaalayha ci wàll yi ci pegg yi ci wet yi waaw wada'u parce que benn lekk la sarit la benn façon la lekk ku nekk na nga lekk sa wet ak ci féete yow wada'u ta ngeen bàyyi zirwataha li gën a kawe ci ndab li mooy ci digg bi waaw moo tax al imam an-Nawawi mu ne zirwatuha a'laha mooy li ci gën a kawe te mooy digg bi kasri daal dañ naan zirwa wa dammiha dañuy wax zurwa tamit zurwataha ak zirwataha boo ci wax baax na mooy li ci kaw bàyyi leen li féete kaw mooy li ci digg bi ci kaw bàyyi leen ko nag mu ne intact te ngeen di lekk ci wet yi di jëm ci moom bu ngeen ko defee yu baarak fiiha des nañ barkeel ci digg ba muy wàcc di ñëw ci ñun ci wàll yi kon mu ne hadis bi rawaahu soroon na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistaaniyu bi isnaadin jayyidin ci sanad boo xam ne bu baax la kon léegi kon <laughs> gin <laughs> ginnaaw loolu kon de ginnaaw loolu laaj bi ñu war a laaj mooy waa léegi hadis bi est-ce que al imaamu Abu Dawud as-Sijistani kese ko solo ñu ne déedéet sëriñam di al imaamu Ahmad te gisoon nañu sànq que moom en fait hadis bii nii moom ni mu ko solo bi imaam Ahmad moom dane boobu mooy liñ la waxoon. boobu euh, Abdallah ibn Busra al-Mazini radiyallahu anhu dane moom baayam moo ko yónnee ci yonent bi saa saa après ki loolu waxee côté bii la lañ niroowee mooy foofu ko woo dane bismillah. min hawaliha wa dirwataha fa après mu ñaanal leen imam ahmad noonu la man na baño man nga ne non boobu est-ce que boobu ko génneel al imamu ahmad ibn muhammad te dugal al imam ibn majah voilà kon ñoom ñaar ñoo ko sox imam ibn majah moom soloo ko noonu waaw <laughs> waaw waaw allahu akbar allah akbar al imam abu ibn majah rahmatullah alayhi kon al al imamu Abu Dawud ñoom ñoo ko soloo ñi waaw bo imaam Abu Dawud Ibn Maaja da ko xaw a gàttal imaam Abu Dawud moo ko soloo lu gudde foofu al imaam fi imaam Ibn Maaja dane foofu Abdallah ibn Busr anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam utiya bi qashatin fa kulu min jawaanibiha gis nga li doon wax ne bu nee xaafa tay xaa nekkul xaafa tay bi xaa xaafa tay xaa nekkul yow daal moo man naay lekk ci ñaari eh, eh, kii ñaari côté yi kese non wala xawaa lay xaa fii di gisoo imaam Abu Ibn Maaja waxoon nañ la ko dane kulu min jawaani bi xaa te jawaani pluriel la du ñaar waaw mooy bu nekk fa mu ca féete rek yow lekkal sa côté boobu jëm ci digg bi waaye bu leen lekk ci digg bi di ñëw ci seen di def en reculant déedéet kon mu ne kulu min jawaanibiha wada'u zurwataha wala zirwataha yubarak fiha noonu la ko solool te ngeen bàyyi ci digg bi bu ko defee ñu daal di ci def borom bi daal di koy barkeel kon loolu lu amaam sol kon Abdallah ibn Busr radiyallahu taala kon hadis bi mën nañ ne kon al imam Abu Dawud moo ko solo ak al imam Ibnu Maaja al kon léegi ginnaaw bi nga xam ne lañ gis lii léegi kon lëkkaale bi ak bunt bi mooy yonent bay sa ba léegi tere gi nga xam ne moom lay tere kuy lekk ci digg bi waaw koo xam ne day ñëw lekk gi ñu teg plat bi moo xam moom kese la comme li ñu waxoon ne loolu imaamul Xattaabi waxoon te boroom euh, euh, ki euh, sharaab ki ñëw ci ginnaaw sharaab sunanu Abu Daawuda moom voilà comme moom muy boroom ki Awnul Ma'bud ne loolu moom kenn du ko d'accord waaw kenn da bu faible la te la mooy nga nekk kenn wala nga nekk mbooloo moo ci yem voilà kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solee kon mooy yonent may saa saam dafa ne ah lekk leen bi mu leen di wax da leen a jox instruction te al amru yaqtadil wujub al amru mutlaq waaw li ndigal li nga xam ne dañ koo joyal day wone ak ak ak farata waaw mu ne kulu min hawaalayha waaw lekk leen ci pegg yi ci wet yi wa da'u te ngeen bàyyi zarwata zirwataha wala zurwataha yubarak fiha kon lëkkaale mu buntu baago léegi ginnaaw gi ginnaaw yi yeneen njàngat yoo xam ne ginnaaw bi ñu gisee ci côté lekk gi mooy yonent bi saa salaam eh, wax nañ ko sànq mooy moom ay mbiram yëpp da ko doon tudde tur te jox nañ la ci ay misaal voilà mooy moom mbir yi daleen doon jox tur waaw di leen jox ay tur ñuy tudd waaw gis nga euh, kii wam ba berkelem ba ñoom dul dul voilà ñoom dul dul ñoom ñoom dul dul déggoon nga leen ñoom dul dul voilà ak ñoom yi mooy yooyu yëpp ay tur la leen doon jox mooy mbiram yi jaase bi comme niñ ko waxe woon kon loolu yi sunna la waaw am sa wenn kii sa oto ba tudde ko benn tur loolu bu lu sunna la <laughs> voilà waxuma rek ñu naan fas la waaw wala oto la non loolu moom taxul ñuy wax non <laughs> kon mu ngi noonee léegi kon moo tax mu ne dafa amoon benn ndab boo xam ne yuqaalu lawul garra waaw yaxmiluha arbaatun rijaal loolu dañ ciy gis yaatu bi nga xam ne liñ ciy jàng yonent way saasaam loolu la yaatu woon ay mbir te tamit loolu la doon sóoraalee nit ñi te nekkoon boo nit boo njabootee say matériel daa war a daa war a yaatu tamit waaw mais yor ay bool yoo xam ne yow boo ci yokkee benn nit du ci bu kenn yokkee rek problème am loolu problème la il faut minimum ngeen am boo xam ne moom bu nit ñi baree moom moom ngeen di génne moom <laughs> waaw waaw boobu moom bu ngeen ko génnee moom wala ñu def ko bool yu bari waaye boo xam ne daal mooy na nekk loo xam ne daal yow del sóoraale ñeneen